zaadaha llahu tashrifan wa takriman ñu ngi woon ci xisatu moom abu sufiyaan moom bi mu yónnee damdam ibn amrin al-xifaari ginnaaw bi mu yëgee ne sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wasallama mu ngi koy kar ak i saxaabaam radiyallahu anhum mu daldi yónni kooku ngir mu dem yëgal waa makketa nu mu gën gaawee ci koffaaru qurayshin yi këne seen caravane bi seen alal ji nga xam ne moom laa leen jëndal jële leen Shaam kat mu ngi ci danger ndax ñu ngi leen di waaj a kar gisoon nañu ci jataay bi weesu ñu ngi woon ci xadiisu imaam ibn Isxaaq boobu nga xam ne ci la ne woon fa axbarani man laa attahimu an Ikrimata an ibni wa Yaziid ibn Ruumaana an Urwata ibn Zubayri mu nekkul ñoom ñaar ñépp xaalaa nañu ci xadiis boobu lañu newoon gisoon nañu xew-xew bi amoon Makka laata Damdam di agsi muy ruyaa as-sayyidatu Aatika nekkoon bàjjan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ga muy géntam gi mu gisoon te waxoon ko frère di seydina al abbaas ibn abdilmuttalib radiallahu taala anhu wa ardaa euh, <clears throat> ba ne ko nanga ko nëbb moom it mu ne ko yawit nanga ko nëbb waaye mu waxe ko ba mu siiw ak li ko abu jahlin waxoon ca kaaba ga en présence su dignitaire ak li xewoon après ba mu ne ko trois jours lañ leen may bés bu li nga xam ne seen kii di yonent yu yonentulu seen ndaw si ginnaaw bi seen góor gi di yonent yu yonentulu dinañ bind ci kaaba gi këne yéen yéenay akdabu ahli baytin fil arab que yéen a dàqa expliquer dàqa wax lu amul amul kër wala néeg baytin ab néeg wala daarin wala kër gu leen gina da goo xam ne du yéen a leen daq expliquer ci araab yi Euh, gisoon nañu ca suba ga ci troisième jour ba al Abbaas ibn Abdul Muttalib ginnaaw bi ko euh, ay jigéenam daldi réprimander yëgal ko ne yaa may alxabiis alfaasiq muy abu jahlin muy wax ci ñun lu neex góor ak jigéen ci waa bani abdil muttalib te waxoo fa dara amoo dara loo ko gaaral ngir tontu ko mu bëgg a xëy nag pour jël revanche ba ca troisième jour après géntoog as-sayyidatu Atika radiyallahu anha far ka nga xam ne moom la waxoon la gis waa ji waroon ñëwoon di leen wax naan alanfiru yàlla xudar li masaari'akum fi thalath mu daldi ñëw te kooku ñu dégg ko abu jahli nag ko njëkk dégg daal di waaxu jóge ci kaaba gi moom it mu topp ci waa quraysh topp ci bañ demee gis as-saarix di yuuxukat gi ki nga xam ne mooy joxe nouvelles yi muy dam-dam ibn amrinil rifaari foofu lañu yemoon ak bi mu agsee li mu fa wax defe mission wam ni nga xam ne noonu la ko ki ko yónni di Abu Sufyaan ibn Harbin waxe nga defe ko ñëw na jaddaa ba'ira daldi dagg na bakkanu giléem gi ngir dramatise situation bi waxawala raxlahu mu daldi wëlbati ak tegam wa shaqa qamiisahu mu daldi xotti ay yéreem te bam koy wax mu ngi leen naan ba mu ngi def loolu mu ngi naan yaa ma'shara qurayshin éeyéen mbooloom quraysh allatimata latima seen marchandise seen caravane bi nga xam ne moo def seen parfum yeeg seen soie yeeg seen marchandise yi ma jële Sham di amwaalukum seen alal maa abi sufiyaan mi nga xam ne yéenan ko dénkoon abu sufiyaan ibn xarbin yëg leen ne qad carada lahaa muhammadun fi asxaabih muhammad kat aleyhi salaatu daldi na koy gaaral kar na nag mu ngay kar seen alal joojale abu sufiyaan yor ànd ak saxaabaami radiyallahu taala anhum wa ardaahum laa ara man dam gisuma an tudrikuha nu ngeen mën a defit gisuma ne di ngeen ko dab kon nag alxawth alxawth au secours au secours wallooy wallooy ah, Quraysh nag fii lañ yemoon al Abbaas ñu loolu moo doon ah, ci xadiis mursalun saxiix boobu nga xam ne ci Urwa la yem ibnu zubayr sinon beneen càllale bi waxoon nañ la wérul ndax man la attahimu bi ki ma dul tuumaal te imaam xaakim tudd na ko rahmatullah alayhi waaye wirul ndax da'afahu dhahabi imaam adh-dhahabi nee na kooku dafa da'if kon foofu lañu yemoon al-abbaas ibn abdil muttalib bu dee ci riwaaya bu njëkk bi mu ne fa tajahhaza an-naasu sira'an si nag daldi préparé wu nu mu gën a waa bi ñu préparé woon ana lañu waxoon fii lañu waroon a continuer tey Quraysh waajal waajtaay ngir dem en guerre waqaalu waa Quraysh ne ayadunnu Muhammadun wa asxaabuhu an takuna ka Iir ibn al-Hadrami wallahi la ya'lamunna ghayra dhalik waa quraysh ne ayadunnu muhammadun ndax moom dafa yaakaar ne aleyhi salaatu wassalaam wa asxaabuhu mook saxaabaam yi nga xam ne ñoo leen dàq fii ay ñoom daay du dañoo yaakaar ne an takuna que daal suñu njëgg mii suñu caravane gii suñu alal gii ñu jël suñu kilifa jox ko Abu Sufyaan mu dem jënd li ñu marchandise Sham di ñibbisi ñoom ñu nar koo kar mbaa du ñoom dañoo yaakaar ne caravane bii day mel ni Ka'ir ibn al-Hadrami comme njëggum ibn al-Hadrami ma nga xam ne moom na Abdullah ibn Jahsh bokk ci ñoom moom mu yónnoon Abdullah ibn Jahsh ak ñamu àndaloon ñu ñëw non seulement daal di rey kenn ci alxaramul yi ci ashhurul xurum ci weer yoo xam ne dañoo tere ku fi xeex ñoom ñu rey fi nit ba pare nangu njëgg ma jàpp prisonnier yóbbu waay waay baadu daa foog ne waay waay waay Muhammad ak saxaabaam yi aleyhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu baadu dañoo foog ne <laughs> kene ñun suñu njëgg mii day mel ni njëgg male dañuy bàyyi mu sedd ndax boobu euh, on devait réagir sur le coup mais nañu doxale woon mujj di fay prisonnier kenn que mujj fa des mbaadu dafa foog ne daal dañ koy bàyyi mu dal di kidnapper suñu njëgg mi comme nañu kidnapper woon njëgg ma nga xam ne Ibn al-Hadrami moo ko jiite woon bu ko defee ñun ñu toog rek après naan dañuy laaji rançon dañu leen di jox dara ngir daal di libérer ñi ñuy jëlal bàyyi leen ak suñum njëg ah bu dee loolu la ñu yaakaar juum nañu ayadunnu muhammadun wa ashabu an takuna ka'ir ibn al-hadrami mbaadu loolu yaakaar wallahi ñu ngi wat ci yàlla ñun quraysh la ya'lamunna wat naa ne dinañu xam ghayra dhalika dinañu xam lu wuteeg loolu dinañu xam ne njëgg mii moom suñu bakkan lañ ci teg dootuñu def nag plus jamais ñu doxal politique bi ñu doxale woon bi ñu dalee ci suñu njëgg nga xam ne ibn al yi moo ko Amr ibn al-Hadrami moo ko jiito ah jeex na kon Quraysh jël na décision ah, imaam lool foofu la xadiisus imaam ibn isxaaq biñ la waxoon tàllale bi sànq fàttale ko moom lañ tam jaar ci seydna urwa beneen bi ci seydna abdullah ibn abbas foofu la yem kanta imaam muusa ibn uqba rahmatullah alayhi boo demee ci imaam al bayhaqi ci dalaa'ilun nubuwa daal dinay tudd même nettali bii di doon nettali géntu atika radiyallahu anha Euh, moom imaam Muusa ibn Uqba raxmatullaahi alayhi na ko noon boo demee ci taarixul islaam bu imaam az-Zahabi di nga fa fekk euh, càllaleb Seydina Muusa ibn Uqba bi raxmatullaahi ala al jamii mu nettali fa géntu euh, Aatika bint Abdil Muttalibi moom mu yokk ci imaam Muusa ibn Uqba mu ne fa lamma jaa Damdam ci riwaayam mu ne fa lamma jaa Damdam ibn Amr ala tilka sifa xaafuu min ru'yaa aatikata fa xarajuu ala as-sa'bi waz-zalul mu ne keroog Quraysh bi nga xam ne ci la Damdam ibn Amr agse dagg bakkanu gëléem gi wëlbati ak tegam xotti ay yéreem di det di dramatiser la situation pour wan leen ne nag catastrophe xew na ci seen alal ji nee na xaafu min ruya atika Quraysh ci saa si dafa tiit euh, daal di déduire ne ah géntu ko atika gi mu waxoon kat mu ngi commencé nekk dëgg te nag ci gént ga am na lu ci desoon ah jàppoon nañ ne du waxi dara waaye du géntug dara ñii dañuy kii day yonent yonent lu comme euh, doomi rakkam ji doomi bokk euh, mbokkam bii di Seydina Muhammad day day yonent yonent yi alayhimus alayhi salaatu wassalaam ah ñu gis ni gént gi am na waaye gént gi ci biir gént gi ah dafa am lu garaaw lu fa Atika wax ne moom la gis mooy ne waa ji dafa yéeg ci montagne daal di sànni aw xeer boo xam ne ba mu àggee ca suuf dafa tasaaroo te amul benn kër ci këru Quraysh yi lu dul benn fell ci xeer woowu dugg na fa te nag musiba la loolu léegi nag ñoom nag loolu lañu tiit waa Quraysh xaafu ñu ragal min ru'ya atika léegi nag pour prendre nag affaire yi nag liñ naan euh, gis nga boo fi toogee di xaar dañuy bari dal sa kaw et eh? meilleur des des des kii mooy dangay ngay doo bàyyi bañ fëgg la ngay door a fayu loolu waa ji am na la bu yàgg gaawala njëkka dóor Quraysh ne kon xaaral fa xaraju ñu génn ala sa'bi wa dhalul lu ñu man di am matukaay yi war li soxla ci arme ci wàllu armement nourriture arme bi li muy soxla comme matériel de guerre ak li leen fay yóbbu troupes yi acheminement des troupes ak lépp la Quraysh waajal lum gën a gaawe léegi nag nan lañ ko defe woon loolu noonu nan lañ ko defe woon imaam Ibn Ishaq ba léegi ci riwaaya yiñ la waxoon imaam Ibn Ishaq di continuer kon ci riwaaya boobu imaam Urwa ne raxmatullaahi alayhi fa waa quraysh nekk bayna rajulayn diggante ñaari nit daal lañ nekkoon imma xaarijin soit keroog quraysh boo gisul façon nit bii gis beneen façon bi ci góor ñi imma xaarijin soit kilifa yi ak waa quraysh ku nekk yow da ngay génnal sa bopp kilifa gu nekk danaan man moom abu jahlin moo njëkk a woote présent ne je présent maa njëkk a participer ku nekk naan manit participer naa mu ne ñooñu mooy première parti bi wa imma soit nga nga génn yow dem ngir fekke ji badar xeex wa imma ba'ithin makanahu rajula soit nag yow am nga ngànt gu tax manoo dem mais comme que manoo dem doo ñëw rek ne manuma dem wala jeex na am naa ngànt ñépp xamal la sa ngànt nga toog déedéet dama naan dew ma waaye sama jaasi sama dangar sama wextan jullit ñi dinañ ko gis badar même bu dee ñëwuma léegi noonu nan lañ ko def aw nan la koy defe waa jooju wala ñooñu wa imma ba'ithin makanahu rajula comme que manula dem day jël benn waay ne ko yow man nga représenter demal loo fa def man xeexal ma imaam Urwa ne wa aw'abat qurayshun falam yataxallaf min ashraafiha axadun illa ab anna aba lahab ibn abdil muttalib ba'atha makaanahu al-aas ibn hisham ibn al-mughira istajarahu bi arbacati aalaafi dirhamin kaanat lahu cindahu kaanat lahu caleyhi qad aflasa biha léegi biñ defee noon soi moom daal ku génnul ci kilifaa Quraysh yi ut nga ku la remplacer ngir fekke ji xeexu Badar mu ne falam yataxallaf min ashraafiha ahad amul wa awcabat Quraysh Quraysh yi yépp daal di génn buñ la nee Quraysh yépp daal di génn nag loolu expression la mooy amul keroog kilifa ci waa Quraysh lu dul génn na tekkiwul ne walla mooy waa Quraysh yi ñi dañoo génn xale yi góor ñi mel ñoom ñépp demano non dañ la bëgg a wax ñoom ñi ci ëpp ñoom presque ndax expression bi awabat mooy xaraju dañoo génn ñoom ñépp mais loolu ñépp xam nañ ne expression la buñ naan ngénteel diwa keroog waa dakaar yépp fa newoon xam nga ne loolu tekkiwuñ ci ne waa Dakar gépp ñoo fa newoon mais expression la pour wax la presque ñépp ñëw ndax ni ñu baree woon keroog foo sànni mbàtt mu takk waaw akbar falam yataxallaf ahad keroog amul kenn ci kilifaay Quraysh yi koo xam ne wuute na bés boobu fekkewul participé wul ci effort de guerre boobu ci boppam ne man may dem illaa sauf anna aba lahabin ba mu des abu lahab ibn abdul muttalib di doomi abdul muttalib di bi abu lahab tabbat yadaa abi lahabin wa tabb abu lahab moomu moom daal suuf moom moom demul ba'atha makaanahu mais comme que demul te wax nañ la ku ci demul ci kilifa yi di nga yónni di nga kon moom kan la yónni mu ne moom ba'atha yónni na yebal na ngir mu xeexal ko makaanahu palaasam al-Aasi ibn Hisham ibn al-Mughira al-Aas ibn Hisham ibn al-Mughira la yónni ne ko yow yaay jël sama place xeexal ma istajaraho da ko luye ay service ngir mu dem xeexal ko genre mercenaire la rek lii nii mooy mercenaire mooy yow dañ lay fay ngir nga def lës liñ naan euh, euh, bon euh, boulot bu bu bu rafetul bi quoi voilà mooy yow dañ lay fay ngir nga taxawu loolu non dañu bëgg def coup d'état wala dama bëgg a assassiner yow nga jël ñoo xam ne fay leen ngir ñu def ko yow yaay commanditaire bi mais ñoom ñooy exécutant yi moom nag dafa loué comme mercenaire bi arbaati alaafi dirham ci quatre mille dirham ay dërëm moom la euh, loué jële fay ki nga xam ne mooy ki ko war a xeexal takat fayu ko xaalis noonu ndax loolu det la woon kaanat lahu alay comme que waa ji al Hisham dafa yoraloon Abu Lahab quatre mille dirham dërëm la ko yoraloon mais nag moom waaw foog naa loolu waxoon nañ ko que ne dërëm yi ñuy wax bokkul ak suñu dërëm yi ñoom Sénégal lii alal ju bari la woon jamono jooju moom dafa yoreeloon Abu Lahab quatre mille dërëm léegi nag Abu Lahab ne ko nag comme que nag maa yoroon loolu te mënoo maa fay xat aflasa biha manatu koo fay Abu Lahab ne ko niñ may faye mooy léegi yow dangay dem xeex sama place bu ko defee léegi yoratuloo ma dara waaw kon Quraysh noonu la génne bi nga xamante ne nag loolu am na imaam Urwa ne fastajarahu biha ala an yujziya anhu ba'athahu fa xaraja anhu wa Abu Lahab mu ne loolu la ko fay mooy danga maa yoreeloon pour sama yow ma kitook yow amatooloon dootoo ma yoreel dara lii nga may rendre ma service lii boo ko defee mooy ne voilà loolu mooy kitoo nañ léegi mu yónni ko mu dem fata wataxallafa abu jahlin abu jahl daldi bañ a dem imaam ibn isxaaq raxmatullah foofu la xadiis boobu yem muy at xaddatani man laa attahimu an ikrima an ibni abbaasin wa yaziid ibn ruumaan an urwata zubayri léegi imaam ibn isxaaq di ñu nettali ba léegi ci wàccaayu quraysh mu ne wa xaddatani ibnu abi najiix mu ne wa xaddatani nettali na ma ibn abi najiix lii dangay gis ne mursal la mooy sëriñam boobu ibn abi najiix moo ko nettali waaye ci moom la yem mooy euh, nettali bi àggul mooy bu càllale bi àggul ba ci ku dundoon wala ku fekke jamono jooju wala ci saxaaba ci ibn abi najih rahmatullah alayhi la yem lan la nettali imaam ibn isxaaq mu ne anna umayyata ibn xalafin kaana qad ajmaca alqucuuda wa kaana sheyxan jalilan jasiman thaqila mu ne mooy wax na la cadre général bi ci xadiis bi ñu génn léegi këne kilifaay Quraysh yi ku demul woon da yónnee mais mu ne nag waaye am na ci nag koo xam ne moom non seulement yónneewul mais naruloon a dem xam nga Abu euh, Lahab moom ngàntam dafa mooy dañ ko reconnaître xam na ni kii dafa am ngànt gu tax manu la dem mais wane na sama ngànt woow rek taxul ma toog noonu damay yónnee mais dafa am benn nag ci kilifaay Quraysh koo xam ne moom bëggul woon a dem te amul ngànt amul ngànt gu feeñ <laughs> lu dul ragal ragal a dee moom nag lay nettali nii histoire mu ne wa haddathani nettali na man ibn Ishaq rahmatullah alayhima ibn abi sama sëriñ di ibn abi Najih moo ma nettali mu ne anna Umayya ibn xalaf ki ne umayya di doomi xalaf boo umayya ibn xalaf xam nañu ko boo fàttale ko moom moo doon mbugal sayyidina bilaal ba ci tàngooru màkka wa moo ko moomoon doon ko mbugal nga xam ne keroog bi ko sayyid siddiq radiyallahu ta'ala anhu abu bakrin siddiq di daldi libéré moom mu ngi ko fekk waxuwa madfunun bil xijaara ñu ngi ko suul ci suufu Makka su tàng si ci ay xeer moom Seydina Bilaal ki ko moomoon doon ko duma mooy Umayya ibn Xalaf bi xalafahu llahu fi nnaar mu ne moom moomu nag kaana qad ajmaa al qawm dafa jëloon décision daldi fas ci xolam jël décision bu ferme que ne du dem du dem fekki xeex bi mu ne wa na te moom Umayya dafa nekkoon shaykhan jalilan jasiman thaqila mu ne kilifa la woon mag la woon moo xam ne jalilan mooy ku ku ku ku ku ku ku ku am dayo la woon foofu ci waa Quraysh shaykhun jalil ku mag la woon foofu ci ñoom jasiman ku amoon yaram la nag saqilan diisoon xam nga boo nekkee mag premièrement mag nekk cheikh am mag pas cheikh en tant que li ñu euh, ñu naan cheikh bi non cheikh mooy koo xam ni euh, waa troisième âge ñu mag ñooñu moo tax arab euh, sénat le sénat majlisu shuyukh lañ koy tudde sénateur yi pa mooy le sénat assemblée kii bi kii nu mu tudd foofu ñuy ne majlisu shuyukh Euh. tekkiwul na ay seexu diine lañu déedéet mooy moom nag xam nga boo xasee nekk mag mooy ne premièrement loolu xaw na nekk handicap pour dem di xeex waaye tekki jasiiman mu nekkoon nag ku corpulent ku rëyoon la ku euh, euh, mooy liñ naan nu mu tudd obé ku obèse la woon dafa amoon yaram saqilan diis ah bi nga xam ne nag ci la ci la waa Quraysh yége ne Umayya kat jël la décision ferme ne du ñëw bu fekkee Badar du dem ci xeex bii nga xam ne suñu alal kat lañu war a dem dal di défendre yi fa ataahu Uqbatu ibn Abi Mu'ayt Uqba ibn Abi Mu'ayt wa kaana huwa aydan min kuffaari Quraysh wa zu'amaa'ihaa mu daal di koy dikkal moom Uqba boobu ndax Uqba di siiw na kàccoor bu mag bi xojoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam Makka ba kaadat anfaasuhu taxruj ba tuutee des euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaare fa ñàkk bakkanam ba noq gi waaj a ndax la mu doon julli foofu mu ne ko bu fi julleeti mu ne mu moom Uqba moom nag moo dikkal Umayya ginnaaw bi ñu yégee ne bi mu yégee ne Umayya nee na du ñëw wa huwa jaalisun fil masjidi mu fekk Umayya toog ci kaaba gi foofu ci jàkke ji bayna dhahranay qawmi ay ñoñam muy euh, clan bi mu bokk mu nekk seen biir comme niñ doon toogee ci seen grand place yooyu par clan wër Kaaba gi zaadaha tashrifan wa takriman Uqba daal di agsi ibn abi Mu'ayt alayhi min allahi maa fekk ko fi mu toog ak waa ñoñam bi muy ñëw mu ngi indiwaale bi mijmaratin yaxmiluha bi mijmaratin yaxmiluha mu ngi indi benn ànd mimma mooy ànd ànd yi nga xam ne moom lañuy def xal yi euh, euh, pour pour pour di cuuraay voilà mooy ànd rek mu ngi indi moom bi muy ñëw bi mu yëgee lool xooq ba dafa ëndaale benn ànd boo xamante ne fii haa ci biir ànd bi naarun wa mijmarun ay xala ngi ci naar wa mijmar ak yoo xam ne mooy euh, yi ñuy def kii nu tudd def ci bo mooy mooy mooy mooy cuuraay gi xal yaa ngi ci mu defaale ci cuuraay téye ko noonu mel ni ku nekk ci temple bouddhiste di agsi quoi hatta wada'aha bayna yadayhi bi mu ñëwee ba jege si ba fekk fi Umayya daal di toog ak ay waa ñoñam ci foofu ci Kaaba gi mu ñëw ba ba fekk ko fi mu toog mu teg ko ci kanamam summa qaala mu ne ko yaa aba ali ne ko yow doomi ali yow bàyyi ali loolu moo nekkoon dàkkantalu Umayya ibn Xalaf ndax dafa amoon doom ju tudd Ali comme niñ koy gisee incha allah ci biir xare Badar muy Ali ibn Umayya ibn Xalaf di Ali di doom ya Umayya ibn Xalaf alayhima la'ainullahi almutataaliya mu ne ko yaa Aba Ali doom jooy nag lañ ko doon dàkkantele moom Umayya Uqba ne ko yow doomi yow bàyyi Ali istajmir ne ko ànd bii def cuuraay ji dama la koo indil ngir nga cuuraayu sóorul fa innama anta minan nisaa <laughs> sóorul cuuraayul ndax yow ci jigéen ñi nga bokk astaghfirullah <laughs> gis nga <laughs> ko ko faaru Quraysh yi ku ci nekk rek danga nga am loo loo particularisé wu mooy premièrement ñoom ñëpp dañ lay niru ay théâtre kat mooy fekk na euh, euh, comme que yëg na ne Umayya nee na du dem ci xeex bii ñuy waajal <laughs> moom moo tax <laughs> neew fi ñëw naan ko bay Umayya lan moo tax ñëwoo yow ragal bi nga doon kii mais waxul lool moom daal boo leen ci ay wax ab àndam la dem boyale xalam def ci cuuraay ñëw fekk ko ci biir kaaba ki ci fépp nekk nit ñi surtout ay ñoñam muy seen kilifa mu tegal ko ànd bi ci kanam ne ko soonul <laughs> cuuraayul waaye sëggal ci ci ci ànd bi fa innama ndax yow dëgg-dëgg anta minan ci jigéen ñi nga bokk lool mooy jigéen ñi lañu xame ñu nekk noonu di walla di cuuraay yoo ko def yooyu bu xeex amee ñoom duñ leen yóbbu duñ dem xeex ñoom dañuy toog di yow nag comme que léegi jigéen nga ndax nanguwoo dem ci xeex te lool dara waralu ko ndax jigéen gi nga doon kon nag jëlal nga def ni jigéen ñi cuuraayul léegi nag Umayya daal di mer ne ko qabbaxaka Allah wa qabbaxa maa ji'ta bi ne ko cim yow rek yàlla la yow toskare ñeel na la rek yàlla na yàlla alak rek yow yow yow yow yow yow yow ba yal na la yàlla bonal xab wa xabaxa maa jita bihi ci su booxun ma la yow ak liñ fi indi muy uh, cuuraay gii summa ginnaaw gi te tajahaza a léegi nag lan moo ko dugg mooy xam gi bon pour défendre mon honneur du ma fi toog ndax bu ma toogee loolu mooy wane ne kon kii li ma wax jam na ma nag laal na sama honneur pour wan ko nag du ma jigéen mooy foog ma fekke xeex summa ginnaaw gi tajahaza mu daal di waajal wa xaraja ma annaas moom Umayya ibn Xalaf mu génn ànd ak nit ñi loolu la imaam ibn Isxaaq solo ci ibn Abi Najiix di sëriñam boobu gis nañ ni xadiis bi dafa am daaf ndax xadiis bi àggul waaye. Euh, li gëna dëgër ci waxu Umayya nag loolu mooy li imaam al Buxaari raxmatullah alayhi daal solo te xadiis bii nii ñuy bëgg a wax gisoon nañu ko bi nga xamante ni ci lañ gis waa Quraysh bi ñuy tere jullit ñi ginnaaw bi ñu gàddaayee ñu leen di tere ñu daldi ñëw wër kaaba gi xadiis boobu noonu ñu gisoon boobu noonu boo fàttale ko imaam al Buxaari soloo ko xadis boobu nag mooy wax dëgg dëgg dëgg que ne moo gën a dëgër lii nii imaam Ibn Isxaaq nettali te wérul xadis boobu imaam al Buxaari yi noonu la ñuy xamee lan moo tax dina wax moo gin a yaatal te Urwa lan moo tax bëgguloon a dem ak lan lañu def kan moo dox ba mu dem est-ce que euh, kii nii la. Uqba ibn Abi Mu'ayt la ko defe loolu nag la gis ci xadis boo xam ne rawaahul Buxaari wa imaam al Buxaari ci kitaabul Maghaazi rahmatullah alayhi imaam al Buxaari dane Ahmad ibn dane nettali na ma sama sëriñ di Ahmad ibn qaala moom sama sëriñ boobu ne xaddatanaa nettali nañu Shurayh ibn Maslama Shurayh mu ne Shurayh di doomi Maslama moo ma nettali man sëriñu imaamul Buxaari di Ahmad ibn Usmaan qaala moom Shurayh boobu ne xaddatanaa nettali nañu Ibrahim ibn Yuusuf di Ibrahim di doomi Yuusuf mu jële ci baa ci an mu jële ci baayam an mu jële ci abu isxaaq di as-Sabi'i qaala moom abu isxaaq as-Sabi'i rahmatullah alayhi moom gis nañ ko fi lu bari qaala mu ne xaddatanii nettali na ma man abu isxaaq amr ibn maymun di amr ibn maymun mu ne annahu sami'a abdallah abdallah ibn abdallah ibn mas'ud mu ne di Amr ibn Maymun mu ne man maa dégg Abdallah ibn Mas'ud xaddata an Sa'd ibn Mu'adh muy nettali di jële ci Sa'd ibn Mu'adh siddiqul ansaar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna Seydina Sa'd moom mu ne annahu kana moom Sa'd dafa nekkoon sadiqan li Umayya ibn Xalaf côté bii duñ ci yàgg ndax gisoon nañu ko dafa nekkoon xaritu xarit la woon ci Umayya ibn Xalaf Sa'd al-Yathribi dëkkoon Yathrib Umayya al-Makki dëkk Makka ay xarit lañu woon mu ne woon wa kaana moom Sa'd imaam Abdullah ibn Mas'ud jële ko ci moom euh, muy riwaayatu saxaabiyin an saxaabi ab saxaaba bu jële ci saxaaba radiyallahu ta'ala anhuma mu ne wa kaana seet nag xaritoo goog ni mu doon euh, re ni mu ko doon doxale di ko gën a dëgëral diggante Sa'd ak umayya mu ne Umayya dafa nekkoon ida marra bil madina bu masoona romb madina nazala ala Sa'd ibn Mu'adh bu masoona jóge Sham dem Sham muy dem wala mooy ñibbisi wala muy doxi soxlaan jaar côté madina da doon jaar ci bu ñëwee foofu fi muy dal mooy ci kër Sa'd ibn Mu'adh naka noonu wa kaana Sa'dun ida bi Makkata nazala ala Umayya mu ne naka noonu Saad bu masoon a jaar Makkatal Mukarrama da doon jaar bu fa jaaroon da doon wàcc ci umaya ndax moo fay xaritam te moom la fa xam mu ne nag fa lamma qadima rasulullah sallallahu alayhi bi nga xam ne nag ci la yonent bi alayhi dëgmal daal di gàddaay ci madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne eh, boobu intalaqa Sa'd ibn Mu'adh mu'tamira Sa'd ibn Mu'adh ah day dem Makka ngir daal di comme ni ko arab yi doon defe dem Makka ngir ziyaari Kaaba gi loolu mooy umra ah, mu ne fa nazala ala Umayyata bi Makka mu daal di bi mu agsee Makka nag comme ni mu ko doon defe d'habitude mu wàcc ci Umayya xaritam boobu ibn Xalaf Makka fa qaala seydina Sa'd radiyallahu anhu ne li Umayya ne Umayya unzur li saa'atan saa'ata xalwatin la'alli atuufu bil bayt mu ne ko Sa'd bi wàccee ci moom dal ci moom mu accueillir ko mu toog tuuti ne ko xoolal ma benn heure boo xamante ni jamono benn heure waxtu woo xam ne eh, kaa bëgga dina wéet bu ko defee du bari ay nit loolu raj-raj loo ba du bari bu ko defee man ma mën a dem wëri kaaba ji fa xaraja bihi qariban min nisfi nahaar umayya bàyyi ba e, bi nga xam ne ci la ci diggu e, journée bi mu daldi génn ànd ak Saad ngir mu wëri kaaba ji mu ne fa laqiyahuma abu jahlin bi ñuy dem noonu nag ci kaaba gi foofu abu jahlin daal di leen romb fa qaala mu ne ko yaa aba safwan man hada maak ne ko yow aba safwan loolu moo doon dàkkantalu umayya ibn xalaf ndax dafa amoon euh, mooy ne umayya dañ ko doon xam nga sànk dégg nga kee ko yaa aba ali ndax dafa amoon doom ju tuddu ali mais dañ ko doon wax yaa Aba Safwan dañ ko doon dàkkantale tamit beneen doomam muy Safwan ibn Umayya Safwan ibn Umayya moom comme nañ ko waxewoon biñ ci tollee moom mujj na tuub radiyallahu taala anhu wa saluha islaamu te ak tuubam daldi eh, nay eh, rafet mu bokkoon mujj nekk ci saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam moom seydina Safwan uteek Ali Ali bële moom bon moom mook baayam lañ rayandoo badar laanatullaahi alayhima mu ne mu ne ko yaa aba safwan abu jalil ne ko yaa aba safwan ne ko yow bàyyi safwan muy umayya man hada ma'ak ana kii nga àndal mooy kan mu ne ko hada saadun mu ne ko kii de mooy saad saad la abu jahlin ne fa ala araaka saad ala araaka tatuufu bi makkata aminan wa qad aawaytum subaa wa za'amtum annakum tansurunahum wa tu'inunahum ama wallahi lawla annaka ma'a abi safwana ma raja'ta ila ahlika saalima abu jahlin ne ko saad ya ne xanaa man damay gént laa foog abu jahlin yow laa gis saa ngay wër kaaba gi euh, tranquillement nekk ci jàmm en paix dal fekk ngeen daldi fat asubaa ñu jéng ñi nga xam ne ñoo génn suñu diine ji daldi dem ci diine joo xamante ne nii gu kenn xamu la wa teg ci yéen waa Yasrib ngeen jàpp di wax naan këne di wax ba pare naan yéen da ngeen annakum tansuruna ko di ngeen ko dimbali wallahi di ngeen ko dimbali dimbali ñu mu àndal moom alayhi salaatu wassalaam ak saxaaba mi wa ama wallahi maa ngi wat ci yàlla ne gis nga lawlaa annaka ma abi safwan gis nga bu dul woon ne ànd gi nga ànd ak abu safwan di umayya mii te muy kilif maa rajaata ila ahlika saaliman wallahi bu ma daje woon ak bu ne bi ma dajeeg yow nii àndoo kilifa gu mel ni Abu Safwan wallahi yow xam nga ne yow Saadu doo ñibbi Yasrib noonu Medina ñibbi ñibbi sa waa kër Salima nekk ci jàmm <laughs> fa qaala lahu Saad mooy di ko menacer Saad ne ko ñu nekk fa di dàggasante wa rafa'a sawtahu alayhi wallahi non seulement mu wax ak paatam ci kaw ne ko amaa wallahi maa ngi wat man sànd ci yàlla ne la in manaatani gis nga yow abu jahlin bés boo ma teree hàddaa ma wër kaaba gi la am na annaka maa huwa ashaddu alayka min dinaa la tereloo loo xam ne moo gën a tar ci yow mel ni dañ ne ko mooy la mu ne tariqaka ala al madina sa yoon wi ngeen wi ngay jaar pour commerce ji di dem Sham ak di dem ak dib zihaban wa iyaban wallahi boo ma teree ma wër kaaba gi sa sa sa sa sa sa ligne commerciale boobu naa ko dagg dootoo fa jaar bi mukk tariqaka ala madina sa yoon wi ngay jaar boo fay jaar di dem Sham jaar Medina fa qaala lahu Umayya Umayya ne ko la tarfa sawtaka ya Sa'd ala Abil Hakam fa innahu sayyidu ahlil waadi na ko ah ah di naan naan naan Sa'd Sa'd bul yëkkati nag sa kàddu ci kaw Abul Hakam nii ndax kat moom mooy sangu xuru Makka Saad ne ko daana anka yaa Umayya ne ko yow Umayya toppal fële yow génnal sax ci wax yow xaw ma sax loo ci dugge daana anka sori ma yow yow abu yow yow yaa Umayya yow Umayya ibn Xawlaf fa wallaahi maa ngi waat Saad laqad sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam man de dégg naa Saad yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne innahum qaatilu këne ñoom ñoo lay rey mooy jullit ñi ñoo lay rey man loolu dégg naa xaala Umayya ne ko bi Makka eh, eh, eh, defal naa yow li yonent bi rasuul Muhammad nga dégg mu wax loolu alayhi mu ne ñoom ñoo may rey fan lañ may rey bi Makka xaala laa adri soo ne ko xaw ma xaw ma Makka lañ lay rey xaw ma fuñ lay rey fa fazi'a li daldi ci tiit goo xamante ni ngu jiggi dayota tar falamma raja'a ila ahlihi qaala ya umma Safwana ala tara ma qaala li Sa'd bi mu delloo ci soxnaam këram mu ne ummu Safwan di soxnaam di jabaram ne ko alam taray ndax gisuloo alam tara yi maa qaala xanaa gisoo li ma Saad wax qaalat ah soxna si ne ko jabar ji ne ko maa qaala lan la la wax mu ne ko nee na za'ama anna Muhammadan axbarahum annahum qaatili mu ne moom de nee na Saad nee na moo dégg Muhammad alayhi salaatu wassalaam moo leen nettali ñoom jullit ñi këni ñoom jullit ñi ñoo may rey man Umayya bi mu waxee loolu fa qultu lahu bi Makka ma ne ko hé yow li nga loolu noonu dane Makka lañ may rey xaala mu ne laa adri xaw ma fa qaala Umayya wallahi depuis boobu nag jour boobu la Umayya jëloon décision bu ferme ne wallahi maa ngi wàcc yàlla laa axruju min Makka maa ngi wàcc yàlla ne dootuma génn Makka ndax lan yaarifuuna anna muhammadan saadiq allahu akbar xam nañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu mu wax dëgg la fii mu ne yéeféer yi ñoo la ko gën a xama yow jullit bii dute ñoom ñoo la gën a xam ne seydinaa muhammad alayhi salaatu wasalaam lu mu wax ñu gis ko ñoom te nag alxaqu ma shahidat bihi al dëgg mooy li nga xam ne noon say noon ñoo ñëw ba seede ne wax nga dëgg nag ah non c'est notre mais nag du fen suñu ennemi la mais lu mu wax dëgg la moom kay moom xanaa mu bañ a wax de mais bu ne lii la lii la loolu da koy gis ñoo xam ne dañuy gis ñoo xam ne ay seeni noon lañ mais ñoom ci seen bopp ñoom ñooy reconnaître ne ñoom nag luñ ne ñoo ko def walla maa ko def wala maa ko wax moo ko wax moom kay xanaa ñu xool ndax authentique est-ce que c'est authentique ni ci moom la jóge bu jógee ci moom ñu xam ne moo ko wax te pour temps seeni noon la yonent bi alayhi salaatu wassalaam Saad xam ne kii Umayya xam ne laa ilaha illa allah kii moom euh, te nag gars yi dañ ci amoon ay ay exemple ah gisoon nañ fi doomu Abu Jahlin Utbatun Utaybatun kaana qad ihtawayaa Ruqayyata Umma Kalthum minan nujum gis nga boobu gars gis nga Utba euh, euh, Utba ibn Abi Jahl di doomi Abu Jahlin boobu ba mu tiflee yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ko ñaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan la ko waxoon da ko ne woon gaynde moo ko yàlla dina la xërtal kenn ci ci ci xaju yàlla yi dina la moo lay moo lay faagaagal te boobu ñu ngi woon mais gis nga ba muy dem Sham ànd nit ñi bu ñëwee nekk ci biir caravane bi di nekk di fanaan seen digg benn gaynde moo ko fekk benn jour ci biir nit ñi la ko xëcc moom rek daal di koy rey moo tax Quraysh te yonent bi alayhi salaam lim leen masa wax lam fa nekk yépp du ñoo ko tudde woon alaysa hum alladhina sammu sammuhu bil amin est-ce que du ñoom ñoo ko tudde woon al amin te boobu révélation bi ñëwagul woon mu wax ko waa Quraysh est-ce que dina bàyyi ba jot mission yàlla commencé di wax lu amul te doonu ko woon wax avant muy jot révélation bi di risaala gi ah. moo tax Umayya ne wallaahi boobu jour boobu noonu ko Saad wax noonu mu wax ko soxnaam jabaram ci la jële woon décision ne laa axruju min Makka comme que xaw ma fan la li gën a sûr daal mooy le moom na nekk ci tanière bi bon man daal naa teerewu sama biir fii Makka gi nga xam ne lu mu dee dee fii am naa fi kóolute voilà mu ne nag fa lamma kaana yawmu badrin bi badar nag xewee mooy bi Damdam ibn Amr ñëwee as-Saarix di wax li muy wax istanfara Abu Jahlin naas Abu Jahlin nag ne nit ñépp nañu génn waajal armée boo xamante ne redoutable te kenn mënu koo dékku alhamdulilah mais keroog Badar Abu Jahlin moom moo ne woon chef bi moo ëmmate nit ñi moo génn nit ñi moo tax gis nga al Abbaas ibn Abdul Muttalib nee dégg na nekk moom dafa dégg lu ma déggul bi mu déggee ci la commencé moom moo doon galvaniser les fuul ginnaaw bi dam-dam waxee lool kilifa bu nekk mu ne la génn par force di la baab boobu nangu la dem mu lay baab dajale alal ngir ñu dem nag jàkkaarloo ji ak Seydina Rasulillah aleyhi salaatu wassalaam moo tax mu ne fa lamma kaana yawmu badrin bi nga xam ne nag ci lañuy waajal badar istanfara abu jahlin innaas abu jahlin daldi dem ci biir quraysh yépp di génn nit ñi ngir ñu waajal xeex fa qaala bu ñëwee lan la yow abu adriku ayrakum gaaw leen ngeen génn ngeen dabi seen njëgg mi seen caravane bi li dam wax leer na mooy way dabi leen seen njëgg mi bi nga xam ne nag moom loolu la doon wax nit ñi ah te loolu tout moom de est ndax wax nañ la ne alal jooj bi muy dem amul gisoon nañ ko ci xadis bi këne amul kenn ci waa Quraysh lu dul sa alal nga ci ba mu des waa Banu Adi ñoom moom seen alal bokku ci looloo tax comme ni ñu koy gisee bi Abu Jahlin di wër nii naan adriku irakum ñoom moom dañ ne ñun ça ne nous concerne comme que suñu alal rek la ñuy défendre te ñun suñu alal newu fa ñun duñu dem léegi <laughs> euh, bi Abu Jahl di wër ci nit ñi di wër këru Makka yi di wër ci grand place yi naan adriku irakum dabi leen seen njëgg ma mu ngi ci danger ah fa kariha umayyatu an yaxruj umayya nag daldi bañ ngir génn ah man moom sama décision bu ma jëloon ba ma Saad waxee li may wax Saad ibn Mu'adh radiyallahu anhu ba léegi man ci laa ne man demoom moom ma dem mu bañ a dem Abu Jahl nag bi mu yëgee ne Umayya moom bëggul a dem fa ataahu Abu Jahl Abu Jahl daal koy dikkal fa qaala mu ne ko yaa aba safwaan ne ko yow aba safwaan innaka mata yaraaka annaasu qad taxallafta wa anta sayyidu ahlil waadi taxallafuu ma'ak ñëw nag gis ko en aparté en tant kilifa euh, mu daal di koy gis entre ñoom ñaar rekk mu ne ko yaa aba safwaan abu jahlin ñëw ne ko yaa aba safwaan gis nga ak neexal yi mooy te toute façon ñoom Quraysh noonu lañ doon woowaat yaa abal xakam ñoom dañ doon kii mais tamit Abu Jalil c'est un fin tacticien xam na ne moom fii moom moom moo am intérêt wu waa ji génn ndax waa ji moom décision moom leer na nee na du ma dem bëggu la dem te nee na du léegi nag c'est à lui à Abu Jalil de fournir les efforts de manière tact ak diplomatie pour euh, convaincre waa ji ba mën a génn mu ne ko yaa Aba Safwan ne ko yaa Abu Safwan te lii nag moo leen dàqaloon ñëw rek jaar ci seen tur innaka dëgg-dëgg yow mata yaraaka an-naasu qad taxallaft ne ko nag ah Abu Safwan xam nga ne yow bu la nit ñi gisee waa bu buñ la gisee xat taxal lafta demoo génnoo ànd ak ñun wa anta te yow Abu Safwan sayyidu ahlil waadi yow yaay sangu waa Quraysh xuru Quraysh yaay sangu xam nga lool yàgg nañ laa wax ne Quraysh lii problème u Quraysh moo doon amul jib xam nga loolu bokk na ci problème euh, yoo xam ne njiit moo tax l'islam jox priorité njiit moo tax yonent bi alei satu salaam bu mësoon a yónni ay nit sax day am koo xam ne ay ñetti nit day am koo xam ne moom lay def njiit wala ñoom ñu tànn kenn te bu mësoon a tànn kenn day wax ngeen topp nag lum leen wax na ngeen ko def tey bàyyi ay terrain bien sûr fekk mu ngi ci cadre l'islam gisoon nañ fi xadiis Seydina Ali boobu radiyallahu anhu waajane woon Euh, gaa yi comme que maay seen diin moom dafa amoon ay liñ naan colère colère yu yu metti yooyu colère bi daal di koy picc mer gi rek mu ne gaa yi acca léegi euh, yéen kii leen ngeen taal ab taal après ngeen dugg ci biir ba am ñenn ñi di waajal di waajal ngir dugg ci am kenn ku ne ah, ñun dañoo gëm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génn ci kéefër gi ñu dugg ci lislaam ngir daw safara yaakaaruñ ne nag dinañ ñëw ci lislaam ba pare ñuy sànni ci safara ñu koy def léegi waa ji ne eh yéen xanaa déggu ngeen yonent bi alayhi salaatu wasallam wax bi ma falee ma jiitale nee na ngeen topp samay waaw tey bàyyi tey bàyyi samay tee dina ko waaw waaye ne comme que lii la ñun li ma la wax la ñun safara gii nga bëgg ñu dugg moom lañ dawoon bu dugg ci lislaam léegi nañ dem ci yonent bi alayhi salaatu nañ fa dellu bés bu ñu nee dugg leen ci safara si ñun ñu daal di ciy dugg ñu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne la wallahi maa ngi wàcc yàlla man rasulullah sallallahu alayhi wasallam bés bu ñu ci duggoon ku ci xoole woon ci ñoom ba dugg ci dootuñ génnati safara abadan ba faw mukk dootuñ génnati safara loolu mooy la ta'ata li maxluqin fi ma'siyati al xaaliq doo topp mbindeef bay mooy sa borom lu tax ngay ngay rey sa bopp di yëkkati di di di di éliminer sa bopp ndax lan ndax ay diwoo la ko digal yooyu yàllaa la wax nga nga nga nga dugg ci safara si mooy njiit tamit lool na mooy njiit gi fekk dugalu leen lu xaram dangeen koy topp yenn yi même bu dee ne sax yow du la neex mais du lu xaram danga koy def moo taxoon mu waxoon Mu'aaz wala Seydina Abu Zar ba koy dénk naan ko dina am ay njiit yoo xam ne yu ñëw seen ginnaaw nan ngay def yow Abu Jah yow Abu Zar mu ne ko loo may digal radiyallahu mu ne ko as-sam'u wat ngay dégg tey topp même bu dee ne koo xam ne bon mooy ne amul nu situation bi dëpp mooy moom moom waru la yor nguur gi waruñoo jiite mooy ab jaam mujj jiite leen même bu dee lool la sax jaam boobu jiite leen nga xam ne bu yoon mais topp ndax ku ñu moom manoo ñëw ku ñu moom jaam dañ koo moom manula ñëw di jiite ñen nit ñi mu ne même bu dee kooku la na nga dégg na topp muy wax mu ne wa in darabaka wa shatamaka wa axada malik bu la ŋàññee dóor la nangu sa alal déggal ta nga topp fekk mooy sa yow loolu ci yow rek la du lox moom même bu dee ne yow arrangé wu la mais defal lool ndax fitna moo jaru la yee moo tax gis nga loolu duma deñ ko gis ngay printemps arabe yi nit ñu doon wax ay ci xoolal kaaw bi ñu bi ci àddina bi rek xoolal régime yi fi ne woon ñu leen doon xeex di leen wax lu ne képp koo xamante ne yàllaa tax ngay wax xam nga ne jamono yi ñu fi newee moo xam Tunisie Irak fële Saddam ak yooyu ak pays yooyu nga xam ne Libye xoola libi kaawu ga xam nga ne moo jamonoy Kadhafi moo tane woon fopp mais amul sax comparaison Irak noonu foo dem noonu xoolal mais loolu lan moo ko di sori njàngalam yonent bi alayhi salaatu wassalaam régime yii yow ay jullit lañ du ñu yéefar defloo wuñ la lu xaraam lenn boo yow te yow ñu bari ñuy wax affaire bi touché wu leen ñooñ kuy nara seen poste rek lañuy ñuy mais bu dee ci dangaa nekk citoyen normal bi kii duñ la tere dara presque Tunisie gi ñu doon wax waa ji finalement année yu mujj yi mais yoo xam ne ma soo ko yaakaar sax dafa doon am ay nodd fii ci télé ngay dégg ay nodd ci télé yooyu yooyu yëpp di am mais fi affaire yi gën a kiiwe gars yi bouleversé lépp après ñu nekk ci insécurité goo xam ne bu jeex moo tax al fitnatu fitna jóg fitna jóg loolu lépp nag sori njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam as-sam'u wa ta'a wa in ta'ammara alayka abdun habashi am kama qaala alayhi salaatu wassalaam même bu dee ki jiite nga xam ne Quraysh xoolal jamono yi nga xam ne ñoom affaire système u jaam daa amoon ak yooyu yëpp ab jaam boo xam ne premièrement du arab ab jaam la dëkk Éthiopie boo xam dañ koo jaay mu sonn moom moo ñëw jiite la même bu dee ko déggal nga topp fekk gisoo kufran bawaaxan koo xam ne moom moo ne man génn naa ci lislaam lu leer nañ du ay say interprétation boobu naan waaye dégg gis naa ko muy naan sàngara kon léegi yéeféer la non ba tax ngeen di révolté wu lu nekk xew ngeen indi ay fitna yoo xam ne du jeex kenn xamul xam nañ fi mu tàmbalee mais jeex ak sel ba allahu rekk a xam moo tax as-sam'u wa loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam jublu woon moo tax njiit l'islam da ko jox importance waaye léegi boo gisee kaw bi jullit ñi ne mooy ne ñàkk njiit kenn nekkul ne amuñu njiit de mais ñoom ñoo nanguwul a reconnaître ñii yàlla def ñu jiite leen seeni njiit xam nga loolu day niroo xisatu taalut taalut bi ko yàlla kiiwee inna allah qad ja'ala lakum taaluta malika buur yàlla defal na leen taalut mu jiite leen ngay leen kii nan lay amee nguur waay yow ak lu nekk teg jege commencé di teg naan pour pourquoi moom mu mën a nekk suñu buur te moom lii ak lii ndax bañ nguur bañ ku leen jiite ndax jàpp nañ ni ñun daal bu ñu ñuy jiite man la war a doon wala koo xam ne samay waaw samay déet lay doon alors que du loolu du njiit gi nga bëgg rek la yàlla am la lay jox gi nga mérité lay gi ngeen mérité en tant que peuple moom ngeen inna la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim buur yàlla du nekk di soppi benn lu nekk ci ab peuple lu ñoom ñu soppi li nekk ci ñoom kon nag njiit dafa am solo ñi yàlla def ñu jiite ñu nee nañ leen déggal fekk wax naa la ko fekk tamit waxuñ ñu lu xaram buñ ñu naree loo xam ne moom lii la mu leer ñu bëgg ñu koo xaraama bu boobaa kenn du dañ naan leen mais ak niñ koy defe voilà léeg-léeg jaral na leeral leen ne leen ah mbir mi ñeen naral nag naan bu leen ko def ak yooyu lii ak lii la ci lislaam wax ak yooyu voilà ndax daw fitna léegi moo tax njiit nag lislaam da ko may important loolu nag la Quraysh daal di woon ñàkk moo tax xam nga yaa ngi ci xadis bi même xadis bi même xadis bii nii ñu nekk bu imaamul Buxaari bi rahmatullah alayhi yaa ngi dégg sànq Umayya ibn Xalaf di Abu Safwan nan la wax Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu ne ko laa tarfa sawtaka ala Abil Hakam fa innahu sayyidu hadha al bul yëgati sa kàddu ci kaw Abul Hakam ndax moom mooy sangu xur wii di xuru Makka xam nga loolu nga déggoon sànq pourtant pourtant ci même xadiis bi bi nga xam ne badar xew na abu jahlin naan nit ñi génn leen adrik wa irakum génn leen ngeen dabi seen njëgg ma mu yëg ne abu safwaan di umayya ñëwul bi ñëwee lan la ko wax dana ko yow aba safwaan innaka mata yaraka naas qad taxallaftu wa anta sayyidu ahlil waadi bés bu la nit ñi gisee ñëwoo te yow yaa sangu waa xur pour pourtant loolu la ko waxoon sànq moom la ko waxoon ca Saad moom la moo ki mu ko doon wax ñëwaat waxaat ko la même chose ne ko yaay sang bi loolu bu wanee dara mooy Quraysh amul woon sang koo xam dañ naan kii moo leen jiite nee ñu bari lañ woon ay sang yu bari lañ woon léegi mu wax ko lool ne ko taxallafu maaj bés bu la nit ñi gisee demoo ànd ak ñun ci ci effort de guerre bi ci guerre bi ñuy mën ngir défendre suñu euh, caravane bi ndax loolu moo génne woon nit ñi défendre caravane loolu leen génne xam nga ba lii nag naan bon y une sorte de légitimité même bu dee ne boo xoolaatee ba ci biir mooy alalu jàmbur nag lañ sàcc yóbbu ko ñooñu di dab seen alal ñoom kay waruñu woon a wax dara dañoo waroon a toog ne a ah, seen alal la nag li jëpp presque seen alal la mais ñoom Abu Sufyan Abu Jahl ne ko nag yow Umayya xoolaatal sa bañ a dem gi nga nar a bañ a dem ndax yow yaay sangu xuru bés bu nit ñi gisee ni ah sang bi de demul mais ñoom duñ dem taxallafu maak duñu dem dañuy toog fii bañ a dem ànd ak yow fii toog falam yazal bihi abu jahlin xatta qaala amma id galabtani fa wallahi la ashtariyanna ajwada ba'irin bi makka abu sufyaan falam yazal bihi abu jahlin abu jahlin deñul di yëy nopp bi di yëy nopp bi di yëy nopp bi di ko fexee convaincre di ko fexee convaincre di ko fexee convaincre ba uma yane ama ida ghalabtani ah comme que fexe nga nag ba convaincre ma ba noot ma ci ay argument ak ay wax a ah, fa wallaahi kon nag ma Aba Safwan maa ngi waat ne comme que daal manatuma lu dul dem ndax noot nga ma ci ay wax ay argument ak li nga fi wax yépp maa ngi waat ci yàlla ne la ashtariyan na dinaa jënd ajwada ba'irin bi Makka giléem gi gina baax Makka gina gaaw gina adil gina muus gina gaaw man man naa ko jënd man Abu Safwan bi mu waxee lool summa qaala Umayya Umayya nag léegi loolu moom Abu Jahl na doon wax léegi Abu Jahl am na li bëggoon moo convaincre na ko léegi nag Umayya nag daldi nag war a nag ah wax ak si nag fan euh, euh, jabar ji mu ñëw ne ko yaa yaa umma Safwan jahizini mu ne ko yow yaay Safwan di moom it moo doon dàkkantalam Safwan di seen doom jahizini waajal ma mooy prépareel ma sama ngànnaay ak yi ma waajal yi ma soxla yépp génn gi ñuy génn ngir tàbbi suñu suñu njëgg fa qaalat lahu ummu safwaan ne ko yaa aba safwaan ne ko mais yow abu safwaan yow umayya wa qad nasiita maa qaala laka axuka al-yasribi la sa mbokku yasribien bi waxoon muy médinois bi di Sa'd ibn Mu'adh dangaa fàtte la waxoon yow danga koo fàtte ba naan génn keroog bi mu la ko waxee di nga ñëw loo wax dootoo génn di Makka te nee na la lu leer këne Muhammad alayhi salaatu wa nee na moom mbokk moom saxaaba bi ñoo lay rey te fan la doo toog fi gën wóor yow da ngaa fàttali la sa mbokk Yasrib mi waxoon xanaa xaala mu ne ko laa Umayya ne ko wax dëgg nag fàttewuma ko sax waaye wa ma uridu an ajuza ma'ahum illa qariba man nag non fàttewuma ko waaye duma sori dama bëgg ànd ak ñoom ngir dalal seen xel ñoom waa Màkka ñi ñoom Abu Jahlin bu ma demee tuuti ba ñu commencé génn euh, bu ko defee après ma am nu ma def daal bu ñëwaat moom noonu la ko Abu Jahlin daal di convaincre ba ni nga xamante ne ni ci la génn moom Abu Safwan di Umayya na Xalaf xalafahu llah kon loolu mooy riwaay imaam Buxaari bi jeexul waaye foofu moo ñu ci soxal ci wàllu waajtaay bi imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi daal dinay solo ci sanad boo xam ne bu saxiix la euh, ba léegi nettali bii nii di nettali bi Umayya Xalaf ak abu jahlin bi ñuy waajal ngir dem badar ak li nga xamante ne nii moo xewoon diggante umayya ak abu jahlin ak sa'd ibn mu'adh ginnaaw ba muy waaj ba muy wër kaaba ga ci riwaaye imaam ahmad bu wér boobu noonu soxnaay abu kiis umayya ibn xalaf dane umayya ibn xalaf xam nga ci riwaaye imaam al buxaari bi dane ko rek kañ bi mu ñëwee ne ko sama mbokk yasri bii bi de nee na Muhammad nee na ñoom ñoo may rey alayhi salaatu mu ne ko fan mu ne ko nee na xamul laaj naa ko ndax Makka mu ne xamul mu jël décision moom Umayya ne dootul génnati Makka ci riwaaye imaam Ahmad bi soxnaam soo di jabaru euh, Umayya ibn Xalaf di Umm Safwan daf cee yokk ne wallahi inna muhammadan laa yakdib wallahi bi mu ko waxee lool dane ko maa ngi wàcc yàlla ne comme que nee na ñoom ñoo lay rey inna muhammadan muhammad mi wax lool de mi ma xam te ñu xam ko wallahi alayhi salaatu wasalaam laa yakdib du wax lu amul allahu akbar alxaqu ma shahidat bihi al a'daa comme niñ ko waxe woon léegi léegi kon waajtaay laa ngokk gis nañu Abu Jahlin ginnaaw bi Damdam ñëwee kon mu ngi wër biir Quraysh wër na Quraysh yastanfiru naas di génn loo nit ñi ngir lan ngir ñu daldi dem défendre seen caravane boobu moo tax mu leen doon wax adriku irakum dabi seen njëgg moom kon noonu la Quraysh daldi waajale te gis nañ ne amul kenn koo xamante ne ni moom daldi nay bañ a ñëw ñoom kay bayna rajulayn diggante ñaari góor lañ nekkoon imma xaarijin aw imma ba'ithin makaanahu ahada soit kilifa gu nekk génn nga walla ku amul ku mënula génn ndax ngànt nga am koo xam ne moom nga yebal mu toogal la dem xareel la loolu nag kon moom foofu la ñuy yem te insha allah di waajtaayu Quraysh léegi nag ci jataay bii di ñëw insha ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gis lii euh, muy Quraysh pare nañ nag ngir génn léegi seen génn googu am nañ lee hommes qu'il